asalaamaaleykum mbokki soppe da baax ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen ziyaara ci aljuma ji di ñaan yàlla daal mu nangul ñu suñu ñaan nangoon ñu suñuy julli lépp luñ ci jàmm defal ñu ko may ñu xadara jàmm ak euh, burdu bi nga xam ne door nañ ko ci jàmm yàlla ñu ko jeexal ci jàmm ñu def gàmmu ci jàmm yàlla nangoon ñu lépp li nga xam ne moom lañ ko ñaan ci guddi mawlud gi en tout cas daal ñi ngi leen yëgal ne ki nga xam ne moo dina oustaz Gounia moom nag premier numéro bi nga xam ne moom lañ jagleel ci wàllu asmaa yu tey jii la ko door ci aljuma ji mm, enregistré na premier numéro am mm, di si def rek wàllu introduction maanaam préambule wax rek li nga xam ne nun lay doxalee émission bi ak mu mm, waxtaan leen si nga xam ne moom moo tax ñi naan asmaa yu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen sant di leen gërëm di leen wax na ngeen teewlu ki nga xam ne moo dina oustaz Gounia mu ñëw ak ci émission boobu noonu.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 mbokki taalibe yi mbokki groupe soppey da baax ñu ngi leen di nuyu fa tabaarakallah di leen ziyaara di leen baalu ak te di leen ko baal boo di leen jéggalu ci gëj dugg gi ñaan yàlla moom mi am jàmm ak tawfiix yal na yàlla boole defal ñu ko ñun ñëpp bi jaahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa mu mel ni seen mbokk seen xarit seen mbokkum taalibe gu ñambac moo ñëw ak yéen ci programme bi nga xam ne moom la war a amal ak yéen di fàttalante fàttalante guy dellu ci wàllu diine waaye fàttalante guy dellu ci wàllu xamlu fàttalante guy dellu ci wàllu dégg suñu diine ndax ñun ñëpp ñoo bokk xam ne yàlla subhaanahu wa taala moo ñu sant moo ñu sant ci alquran ca laaya ba wax ne fa lawla nafara min kulli firqatin minhum taifatun li yatafaqahu fi ddin wa li yunziru qawmahum ida rajacu ilayhim laallahum yaxzaruun yàlla dafay wax ak ñun di ñu sant nañu àdduna bi dëkk bi penc kër gi na am rek kenn na am ñenn ñoo xam ne dañ ciy génn dañ ciy génn dem jàngi pour dégg seen diine ngir suñu wëlbatikoo dellu suwaat seen dëkk wala den suwaat fa ñu jóge woon mën a jàngal nit ñu fa bàyyi woon seen diine mën a fàttali dañ fa bàyyi woon seen diine waaye mën a itam nga xupp leen waar leen fàttali leen xamal leen seen lu jëm seen wàllu diine ak lu jëm seen wàllu jaamu yàlla loolu dafay tekki rek dafay firnde ñu war cee mën a dégg ni yàlla suñu boroom moo ñu njëkk a xamal ne kër gi yëpp mënuñoo laxasaayu dem jàngi déedéet ndax kër gi kenn ku ci nekk ci ñi fi nekk am nga loo xam ne moom nga war a taxawee ci misaal rek bàyyi bi waree fam taxawaayam ci kër gi mooy su xëyee na góorgóorlu dem wuti ngir loo xam ne su ko amee mën koo indi ci kër gi dundale ko njaboot gi yaay itam bokk na ci taxawaayam ci kër gi mooy na wuutu bàyyi ci njaboot gi di leen yar di leen jubbanti waaye boole itam di leen xamal su ko defee njaboot gi itam ñi nga xam ne ñoom tollaguñ ci samp kër ñoom itam li leen war mooy na lu jàngi jàngi xam seen diine ngir bu nu ñëwee la bàyyi réere la bàyyi fàtte woon la yaay réere woon la yaay fàtte woon ñoom itam bu ñëwee mën koo fàttali bàyyi wala ñu mën koo xamal bàyyi ndax loolu mooy seen ñu xam itam ne sàkku xam-xam fa tabarakallahu ni koy yonent bi waxee farata la ci képp koo xam ne kuy jullit la ndax ñëpp ñoo bokk di dégg baat bi nga xam ne léeg-léeg danañ koy dégg lu bare bari ci làmmiñ yi nit ñi naan yàlla suñu boroom nee na nanu ko xam balaa ñu koy jàmm ndax suñu ko xamul duñu ko mën a loolu nag di waxin boo xam ne dégg na laaj ndax yàlla suñu boroom ñun ñëpp ñoo bokk àndandoo xam ni duñu ko xam comme li nga xam ne Oustaz Djibi Niang fa tabarakallahu ñu ngi koy ziyaara waaye itam duñu ko xam ni ñuy xamee suñu Oustaz Aïcha Koli comme ni ñu ko xamee moom itam ñu ngi koy ziyaara waaye itam mënuñu ko xam comme ni ñuy xamee Moustapha Mbacc mënuñu ko xam comme ni ñuy xamee Abdou fa tabarakallahu ñooñu la ñuy tudd rek ñu yóbbaale ñëpp kenn ku nekk ñu ngi ziyaar waaye yàlla fa tabarakallahu ñu ngi koy xame ci li mu bind ñu ngi koy xame ci li mu sàkk ñu ngi koy xame itam ci la mu amal ndax arab day faral di wax ne kullama kaanat sanaatu azimatan dallat ala idami saaniiha jëf liggéey su màggee dafay wane màggu ka ko liggéey waaye itam lenn lu ci nekk dafa am ku ko amal kon adduna bi dafay tekkale ne yàlla suñu borom ko tabarakallahu ku am la ndax lenn lu ci nekk rek am na ku ko amal portable yi téye am ko amal rajo bi itam am na ñu ko amal télé bi am na ñu ko amal waaye itam fa tabarakallahu leneen ak leneen noonu la mel lu ci nekk rek am na ko amal kon li ñu bëgg a wax rek mooy yàlla suñu ko bëggee xam nañu ko ci li mu bind moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanuñu bàyyiloo xel di ñu aaye ñuy xalaat ci borom bi daana wax naan tafakkaru fi xalqillah waaye nag wala wala tafakkaru fi llahi fa tahluku nee na bu leen xalaat mukk ci yàlla xalaat leen rek ci li mu bind ndax boo xalaatee yàlla na mu mel sam xel dana am lum la jox ne yàlla nii la mel te yàlla melul loola loola fa tabarakallahu mën na jur bàkkaar te bàkkaar su bëree mën naa jural boromam alkane kon nañuy xalaat fa tabarakallahu ci mbindeefu yàlla yi ak kawteefam yi te bañ a xalaat moom ndax yàlla jëmmam na mu mel dëgg dëgg dëgg dëgg jàmm xamu ko ña ko jege sax xamuñu ko fa tabarakallahu kon téere bi nga xam ne moom la ñuy teg yéen dellu ci nafar mooy téere boo xam ne moom lañ tuddee matnu al asmawi muy téere boo xam ne ci wàllu fiqhu lay wax waaye ci wàllu fiqhu lay wax fiqhu nag suñ ko waxee mooy luy dellu ci dégg diine luy dellu ci dégg diine bi maanaam luy dellu ci lu lay jàngal nooy defe say jaamu yàlla pour mu baax pour mu tege fa mu war a tege waaye itam pour mu jaar fa mu wara a jaar di nag téere boo xam ne nanu koy woowee ñun lëbb nëbb na turam dëgg-dëgg ndax lu bari guñ koy bay di ko wooy nañ ci tënk waaye nañ koy woowee dëgg dëgg dëgg mooy ad durarul bahiya noonu la ko boroomam tudde muy ay wurus yu jekk ay wurus yu yanj yoo xam ne moom la ñu tëggee li nga xam ne mooy téere bi ñuy dàkkantale ki ko bind muy al asmawi turam nag nekk fa tabarakallahu euh, al imaamu al allaamatu abdul baari al asmawiyu al rafaayi nee na nag téere boo xam ne fa tabarakallahu li tax mu bind ko mooy kenn ci ay xaritam kenn ci ay soppeem kenn ci ay wëllëreem daf ko bind lettre lam ko euh, wax ca lettre ba nag mooy dama lay ñaan nga defal ñu benn muqaddima muqaddima nag mooy loo xam ne lu ñuy laytaaye la waaye lu ñuy jiital la comme français di ko tuddee introduction bu ndaw wala bu gàtt comme ni ngeen ko xamee ci bu ngeen di def seen euh, rédaction ndax ci biir rédaction am na ci lu ñuy tuddee muqaddima am na lu ñu tuddee al ard euh, lu ñu tuddee al xaatima France nan ko introduction ak lu ñu tuddee euh, développement ak lu ñu tuddee fa tabarakallahu dënk ga muy seen thèse lu mel noonu fa tabarakallahu euh, nee na nag ma def téere boobu nga xam ne mooy muqaddima boobu waaye naa ko tënk ci fiqhu tënk ko itam ci almazhabul maliki muy ngiruk Malik nga xam ne senegal moom la ñu attewoo imaam Malik nag ci boroom xam-xam boo xam ne bu ñëpp naw xam-xamam la waaye bu ñëpp seddal ak xam-xamam ñu ko daan dàkkantele imaamul Madina nga xam ne mooy dëkk ba nga xam ne fa la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaay yoon faatoo fa nu ci ko fa muy mënatul munawwara moom imaam Malik foofu la nekkoon di boroom xam-xam fa tabarakallahu bu siiwee xam-xamam waaye bu xam-xamam yaatu lool rawatina ci li nga xam ne moom mooy alfiqhu Malik moomu nag Anas mooy baayam Anas itam nekkoon koo xam ne mën nañu wax ni ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yaroo ndax dafa nekkoon booyam nekkoon ku koy liggéeyam liggéeyal nekkoon ci ay miliifam ci ay tabarakallahu ñu jéggal ma nekkoon ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci ay booyam ci ay masalan ci ñoo xam ne dañ ko daan liggéeyal anas boo xam yonent bi xam goo xam ne fa tabarakallahu ku kenn naatam li wut la ndax nee ne liggéeyal naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fukki at waaye itam seetla na yonent bi jikko ju am solo ju jar ñun ñëpp ñu xam ko ndax nee na liggéeyal naa ko fukki yoo xamante ni nii amul lenn lu ma mës a def rek ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ne ma anas lu tax nga def nangam waaye itam amul lenn lu ma ñàkk def ba anas eh, ba yonent bi ñëw ne ma anas lu tee nga def nangam loolu di tegtale baaxu yonent bi di teg tegtale lewetam waaye itam di tegtale yaatu dënnam di teg tegtale itam li nga xam ne moom mooy jikkoom jooju nga xam ne mooy ku mën a dékku la waaye itam ku mën a maslaa la ndax werante amul ci ne ki nga jël di ko liggéey loo mu ne liggéeyal sa kër léeg-léeg dana jum ci liggéeyam jum tega mën na nekk def lu warul def wala mu ñàkk a def lu mu waroon a def waaye yonent bi loolu lépp daaw ko jàmbat ngir lewetam waaye itam ngir xam ne ñii ay jaamu yàlla lañ ni moom yu mu leen yu ñëw di ko liggéeyal lépp nekkoon ci jaayante bu ñu jaayanteeg moom anas moomu moo jur imaam malik mii nga xam ne moom moo tënk ngir googu nga xam ne moom la ñaan al imaam mi nga xam ne mooy abdul bari nit bind téere bi mu bind ko waaye itam te tënku ko ci ki nga xam ne moom mooy ngiru imam Malik fa tabarakallahu nee na bi no bi mu ma ñaanee loolu la ma def mooy dama ko nangul ak ñaanam waaye nag nangu gi yëpp nag la ma ci bëgg mooy maa ci ciy sàkku maa ngi ñaan li nga xam ne mooy pay yàlla kon yàlla yàlla defal ko ci pay googu waaye defal ko itam borom ngir gi defal ko mboolem ñi nga xam ne ñi ngi nab nabi ci ngir googu ngir bëgg caa xam dara waaye itam mbooleeg ñi jóg mbooleeg ñi laxasaayu ngir jàng seen diine bu ñu ko amee itam yiwa yan yàlla defal leen ñoom ñëpp fa tabarakallahu bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi loolu mooy rek li nga xam ne moom la doon ubbee sunu darsa ak yéen moom la doon ubbee sunu fàttalante ak yéen suñu nafar ak yéen ci téere boobu muy li nga xam ne mooy ubbee gi waaye nag fa tabarakallahu ñu ngi ñaan yàlla moom mi nga xam ne moom moo am karsan yal yàlla may ñu ñu tàmbali koog yéen ci bismillahi rahmaani rahim may ñu itam ñu yeggal koog yéen ci alhamdulillahi rabbil alamin may ñu itam leer làmmiñ ak dënn bu fecceeku fa tabarakallahu dënn bu leer boo xam ne danañu mën a Euh, fàttalanteeg yéen ci fàttalante goo xam ne gu mucc ayib la fàttalante goo xam ne léppay leer fàttalante goo xam ne buñ ci jigéen ñun ñëpp liñ ca bëggoon danañ ko ci am ci kàttanu yàlla ak mbaaxam yàlla rek mën loolu yaan yàlla defal nu ko kon su ko defee incha allah loolu ubbee gila la allahu bu gàmm gi passé dina ñëw ak yéen ci programme bi suivre ko ak yéen ci kàttanu yàlla ak mbaaxam kon loolu lañ doon ubbee li nga xam ne mooy leçon yi di ñaan yàlla nag fa tabaarakallahu gàmm gi nga xam ni moom la ñuy dëkkmal di bés bu tedd di guddi gu tedd gi nga xam ne ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga ni àdduna ñu di ko fàttaliku di ko fàttaliku booleeg di jàng ay jikkoom yàlla yàlla may ñu ci ñu koy teewe ñu koy teewe itam lépp luñ ci wàcc ci ay yiw yan yàlla wala defal ñu ko ñu bokk ko ñun ñëpp defal ko réewu jullit yi yëpp ak fu jullit yi nekk bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ngi leen di jégalu bu baax kullu aamin wa bi xayr wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu seen mbokk la woon seen mbokkum daara mbokkum taalib yi bu ñu mbàkk yi ngeen jëf ñu yendoo jàmm incha allah. أو نشيد